mu doon usayd ibn zuhayr ibn raafi' ibn adiy ibn zayd ibn amr ibn zayd ibn jusham ibn xaarisat al ansaari al moom nag di seydna usayd bi mbokk raafi' ibn xadiij mi njëkkoon a gis moom bokkoon na ci ñu delloo woon keroog Uhud mais ñu repêché ko moom mii nag doomu baay usayd bi doomu baay texu Raafi ibn Xadiij la dàkkantalam moo doon Abu Saabit moom Usayd ak Zuhayr bi baayam ñoom ñëpp ay saxaaba lañu woon saxaaba lañu woon euh, moom nag kon imaam Ibn Hisham nee na bokk na ci keroog Uhud ghazwatu Uhud yeneen ci ma lay saam bi ñëwee ba ci yoon wi kon bokk na ci ñi nga xam ne dalee na delloo keroog moom ak ñoom Seydina Usaama Abdullah Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Thabit ak al-Bara ibn Azib Amr ibn Hazm mu ne ak kii Usayd ibn Zuhayr yi bokk na nekk ahadu bani Haarisa e, bokk kenn ci waa banu Haarisa la bokkoon mu ne moom ni bokk ci ñi nga xam ne ñoom keroog dañ leen a dëpp yonent mi ne dëpp leen ndax seeni at dañoo tuuti woon moo tax mu ne moom imaam ibn Hisham summa ajaazahum yawmal xandaq ñoom ñii ñépp nag mu delloo parmi eux Usayd ibn Zuhayr keroog xandaq la leen permetre ñu door a commencer participer ci xeex mu ne wahum abna'u xamsa ashara sana te ñoom quinze ans lañ amoon bésu xandaq ñoom moom nii Usayd ibn Zuhayr ak ñiñ ne limal cinq kon xandax lañ jëkk a mais Uhud dañ leen a dëppoon moom nag euh, euh, euh, am nañu ne mu ngi génn àddina loolu la imaam Ibn Abdul Bar wax mu ne mu ngi génn àddina ci xilaafa Sayyid ci xilaafa kii Abdul Malik Ibn Marwan muy ci temps Banu Umayya ci côté waa Marwan ma les Mar ñoom biñ jiitee mooy waa banu umayya bi ñu nekkee xilaafa yu ñoree xilaafa gi ci abdul malik ibn marwan ci jamonoom ci la seydna usayd ibn zuhayr génne àddina radiyallahu anhu wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'ali al firdawsi maskanahu wa ma'wa